ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu li nga xam ne moom la naafiq yi def bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yéglee ne dogu naa ngir dem xare ji ak ar di les byzantins gis nañ la nga xam ne noonu lañu wone kadaydanatihim comme ni nga xam ne moo nekk seen habitude fi kulli waqtin fi kulli waqtin wa xiin jamono ju ne ñu wone la nga xam ne moom lañ leen xame mooy ak nifaaq gu gu leer naññ bu dara raxul gisoon nañ li nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam waxoon aljadd ibn qays bim naan ko ana loo xalaat lan ngay waajal ci li nga xamante ne nii eh, mooy damay ragal nga teg ma ci fitna exposé ma ci loo xam ne fitna la may jural yóbbu ma ci loo xam ne fitna la may jural ndax man kat maa ngi wat ci yàlla ne samay ñooñ xam nañ samay ñooñ xam nañu ne amul benn góor bu ma gën a xemmem te gën am benn faible ci côté jigéen ñi di fexe teg ay plan naka lañuy fexe ngir nit ñi même ñi nga xam ne ñoo ci dëggu ñu bañ a ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ne foofa la yusabbituuna annaasa an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati tabuuk gisoon nañu tamit euh, li nga xam ne euh, mooy waa kaw gi ñoom it ñu jóge foofale am ñu jóge foofale tamit ñëw di sàkku naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam permettre ñu waaye ñu dabañ a dem nee na imaam ibn Isxaaq mu ne suñu boroom falam ya'dhirhum allahu taala mu ne suñu boroom daldiwul nangu seen ngànt euh, loolu lañ gisoon ci gàtta ci ci tënk waaye munaafiquuna yi li ñu def ëpp na keroog lii nii rek ku mel ni imaam at-Tabari raxmatullaahi alayhi dafay solo ci tafsir bi ci sanad boo xam ne mursal la ci sanadam bu wér ba ci imaam Mujaahid ci sanad boo xam ne wér na ba ci Mujaahid ibn Jabr raxmatullaahi alayhi muy wax moom seydina mujaahid ci aay bi nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala di wax ne mu ne suñu boroom bi mu naan ci suuratu tawba baada a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim fa in adina lakum faq'udu wa in lam ya'dan lakum faq'udu mu ne moom imaam Mujaahid ibn Jabr radiyallahu anhu mu ne aaya bii suñu boroom dane afa allahu ank dane yonent bi aleyhi salaatu wa salaam buur yàlla jéggal na la li ma ana lu tax adinta lahum ngay permettre naafiq yi waaw surtout ñi nga xam ne dañu saxal ne al Jadd ibn Qays mujjul tuub maata munaafiqan wal iyaadu billah gis nañ ne ba mu waxee loolu yonent bi alayhi salaatu salaam fa arada anhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa adina la mu jox ko ndigal ngir mu bañ a dem ñeneen ci naafiq yi ñu bari ci ñoom it dañoo ñëw joxe seeni ngànt yonent bi aleyhi salaatu salaam nangul leen seen ngànt yoo yële loolu nag la suñu boroom ne afa allahu ank ne yonent bi aleyhi salaatu salaam buur yàlla de daal dinay jéllale loolu nga def li ma ana lu tax adinta lahum jéggal na la loolu li lan moo tax nga leen di jox permission ci ñu toog dafa wàcc fii unaasin qaalu dafa wàcc ci ay nit ñoo xam ne dañu ne dañu ne eh, istadinu rasulallah mooy naafiq yi seen biir ndax temps yooyu li ñu def ay huis clos dafa bari seen biir mais huis clos yépp la buur yàlla wone daal di koy tàcc pénc mi ñépp yëg ko ba ñun ñi nga xam ne vingt et unième siècle waaw l'an ay mille quatre cent la ñu ne depuis boobaak léegi hein ñu ngi jàng di yëg di xam la nga xam ne ñoom ay huis clos la ñu ko defoon doon ko def en secret doon daje foofu fële keroog ngir bañ a dem ghazwatu Tabuk waaye ngir soril nit ñi ñu bañ a ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ila Tabuk suñu boroom daldi wuññi xawwi seen seen sutura mu ne moom Seydina Mujaahid dafa wàcc ci naafiq yi ci ay nit ñoo xam ne dañ ne woon istadinu rasulallah seen biir dañu ne moom ñun daal affaire bi affaire protocole rek lañ ko jàppe mooy manu la ñàkk nañ ko def parce que c'est les kii rek mais gëmuñu ci dara ñu ne waaw mais nañ ko ñaan leen ko ndigal laaj leen ko ndigal ci bañ a dem bañ a fekke xarem bii parce que tamit tàngoor wi mettit wi mbooya meeg waaye lii nii en plus nañuy xareel ñooñu ñooñu ñooñu dañuy faagaagal waaye ay loolu yépp saa yi da ngeen waaru waaw ñu ne istadinu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kon dem leen ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ngeen ñaan ko permission waaye nag ah fa in adina lakum faq'udu bu leen joxee digal nag ngeen toog xam nga loolu c'est logique mooy ma dem di ñaan dérogation di ñaan il demandait qu'on leur dispense de participer non waxuma la à la guerre rek mais à l'effort de guerre rek nanguwuñ ko woon a def wal iyaadu billah ñu ne dem leen ngeen ñaan yonent bi alei saatu salaam ndigal ngir mu bàyyi leen bu leen joxee ndigal ci ngeen toog ah faqundu ngeen toog wa in lam ya'zan lakum bu bañee ne joxuma leen ndigal it faqundu ngeen toog bañ quoi waaw waaw suñu boroom nag ne yonent bi aleyhi salaatu salaam waroo leen woon a jox ndigal danga leen a waroon a bàyyi rek ba ñu won seen seen ñoom ni ñu mel hatta yatabayyana alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin waaw ba ni nga xam ne ñoo dëggu ci ñoom dina bu dee ne am nañu dëggu ci ñoom dina feeñ boo leen ne woon non joxuma leen benn ndigal waaw joxuma leen ndigal ci ngeen bañ a fekk xare bu boobaa di nga gis ñoom ñi ne woon buñ leen joxee ndigal ngeen dem buñ leen joxul ngeen toog buñ leen joxul ndigal ngeen toog boobu dina feeñ mais jox nga leen ndigal kon munaafiquunal kibaar yi yëpp def nañ ko te gis nañ waxoon naa la ko jotaay bi weesu malgré tout am na ñoo xam ne parce que naafiq yi ay darakaat la ni baax ak mbaax ne ay darajaat ay degré di dem ci kaw ñoom noonu lañu nekke di gën suufe am na ci ñoo xam ne dinañ fexe génn ba buntu Medina ñu def nañ defoon Uhud am ñoo xam ne waxuma la dara mais dinañ fexe fondre ci maas bi dem ba tabu ngir foofa buñ demee comme que seen yi nit ñi def yëpp après dinañ gis ne bon réussirul comme niñ ko bëggee woon malgré tout ñu bari ànd nañoo yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu demee noonu nag mu am ci ñoom ñoo xam ne dañu ne bon on va pas laisser tomber duñu neenal suñuy chance waaw on va maximiser nos chances nañ génn rek ànd ak ñoom buñ demee ba foofa nag waaw commencé leen na am yuñ fay def te loolu dinañ ko gis ci biir nettali même bu dee ne li ëpp ci ñoom buur yàlla waddal na leen def ñu daal di toog deful ñu daal di génn ndax buñ génnoo ñoom duñ leen yokk illaa xabaala voilà comme niñ koy gisa ci suuratu tawba waaye bokk na ci naafiq yi keroog li ñu def bokk na ñoom naafiq yi li nga xam ne moom lañu def euh, mooy dañoo tabax benn jàkk dañoo tabax benn jàkk boo xamante ne ni ñu ne bon jàkka ji dañu koy tabax ngir yombal nit ñi mooy juste avant yonent saa salaam di dem Tabuk lañ lañ lañ amoon lañ amoon idée bi daal di koy taxawal tabax seen benn jàkka waaw non munaafiquuna al kibaar yi ñoo garaaw ñu tabax seeni jàkka seenub jàkka ñu ne dañ koy tawax ngir ñi nga xam ne mënuñoo dem ci jàkkaay yonent saa salaam day sori ci ñoom bu ko defee ñi nga xam ne ñoom mënuñoo dem ba foofu bon suñu jàkk ji bu ñu tabaxee jàkk ji dina yomb ci ñoom dina tax ñu mën a ñu mën a ñoom euh, ñu mën a kii yem fii te jàkka jàkka la rek mooy même bu dee yemul ak bu yeneen saa salaam waaye daal dinañ am foo xam ne moom la ñuy jaamoo yàlla ndax inna innal masajida lillah yëkkate yoo gars yi dañuy lañuy wax lu leen neex waaw ñoom seen jàkka jooju mooy jàkka ji suñu boroom doon tudde masjidu dirar waaw masjidu dirar aaya yooyu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne euh, comme ni nga xam ne noonu la ko imaam at-Tabari noonu la ko imaam at-Tabari raxmatullaahi alayhi daldi soloowe ci tafsiram bi ci sanad boo xam ne bu saxee sa am nañu ko wéral ne sanad bi wér na waaw euh, parce que dafa am euh, sanad bi seen seen góor ñi dëgër nañu mais dafa am ñoo xam ne dafa am wax ci ñoom am na ñu leen wéral waaw léegi ci kaw ne mooy mais ñi ko daanaka waa ahlu siyar yi dañ koy dañ koy waa ahlul tafsir dañ koy tudd waaw wa kufran mooy tabax gi ak réer ak bëgg tamit dugal ak réer ci nit ñi mooy indi fa irjaaf yi ñu doon def mooy yee fitna waaw dara yóbbewu leen ko lu dul diraar masjidu diraar la mooy jàkka joo xam ne jàkka ju bon la te ñoom dara taxu leen ko def lu dul wa kufran réer ak kéefër wa tafriqan te seen objectif mooy diviser baynal mu'minin diggante jullit ñi waaw ba pare nag def jàkka ji mu nekk fi nga xam ne mooy siège ñoo xamante ne xaaraba allaha wa rasula ah, ñu ne aaya bii nii ci ghazwatu Uhud imaam ibn Isxaaq nettali woon na jële ci benn ci ñeenti sëriñam yi mu fi cité ci jataay bi weesu imaam az-Zuhri Abdallah ibn Abi Bakr imaam Yazid ibn Rumaan ki ci mujj Aasim ibn Umar ibn Qataada dane woon moo ko nettali woon que ne moo mooy ca Uhud Abu Amir euh, Abd ibn Amr as-Sayfi ibn Sayfi ibn Malik ibn Nu'man bokkoon benn ci ab euh, ci waa Ansaar waaw mu demoon bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam di woote Médina parce que da doon jaamu yàlla bu bu mag la woon foofu Médina avant hein ñi nga xam ne mooy yonent bi alei satu salaam di agsi foofu parce que dafa demoon ci jaahiliya demoon jàngi Sham yooyu am xam-xamu chrétien yeeg yooyu ñëw nag hein ci waa Xasraj newoon ci kilifa gu mag nekkoon jaamukat bu mag ñu koy tudd Abu Amir al-Abid bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëwee mu iñaane ko daldi mer ci diini ji wane ak noonoom xam ne fii daal manatu fee nekk bi ay Badar yooyu amee mu xam ne fii daal julli ñi seen Seydina Muhammad mii ay mbiram day gën a kawe mu daal di dem màkk waaw bi mu demee Makka ndax xam na ne ñooñ ñooy aladul xisaam ñooy noon yi gën a tar yonent bi alei saatu salaam jamono jooju surtout ginnaaw Badr ak niñ leen faatal ñépp ba waa Makka di jooy fépp di dëj mu daal di dem ci ñoom gëmloo waa Makka ñëw naan Abu Sufyaan ak kilifaay Quraysh yi hein ànd ak cinquante booy ci waa Aws neen neen dig waa Quraysh ne leen garaawul lii leen dal Badar nii bu mu leen metti na gaa je compatis je vous comprends dans votre douleur waaw man bokk naa ak yéen tiis wi leen dal fii Badar waaye nag damay dalal seen xel ci lenn mu ne leen gis nga bés bu ngeen amaatee xare ak moom contre jullit ñi radiyallahu anhum man dinaa génn ànd ak yéen waa Quraysh te gis nga samay ñoñ di waa Ansaar kenn du wuteeg man li ma wax lu ma leen digal moom lañuy def bés bu ngeen amaate xeex ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yëgal leen ma ko maa ngi Makka comme yéen yëgal leen ma ko ma ànd ak yéen dinaa wax ak samay ñoñ di waa lansaar yi koy jàppale te bu boobaa liñ may wax lañuy topp li ma leen di wax lañuy topp bi ñu demee Uhud euh, ba jullit ñi taxaw lii gisoon nañu ko ah dama lay fàttali parce que bon Uhud Uhud quand même yàgg na si on a fait un moment quand même parce que Uhud waaw euh, nanati la woon Quraydatun non wa Qaynuqa'un waaw après Xuraydatun ainsi de suite ñu ne mooy Uhud dafa yàgg moo tax lii ñu koy fàttali bi bi bi bi waa Quraysh ñëwee ne waraa génn ngir xa jëli seen revanche te ki leen jiite woon comme niñ ko gisoon di Abu Sufyan Saxr ibn Harb dajale alalu màngum nim jële woon Shaam te waraloon xare Badar Abu Amir bi ñaari kuréel yi kuréelu jullit ñi ak kuréelu yéeféer yi taxaw jàmmaarloo laata xare bi tàmbali mu génn dagge ci ànd ak ahaabishi allié waa Quraysh yoo yële te dëkkoon ci sudu Quraysh ak jaam yeeg ñooñu bu ngeen ma xamul yëg leen ne man maay abu amir xaalu ñu ne ko laa an'ama allahu bika ayna yal na bu yàlla seral sa bët toppal fële yaa faasi kàccoor bi kaw mi génn topp jàllal fële te moom lañ doon woowe abu amir arraahib waaw le le le jaamukatu yàlla bu mag bi waaye gaa yi fa samaahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam al faasiq bi mu déggee gaa yi wax lii nag waa Quraysh jaaxle ah moo leen ne woon moom lu mu wax la gaa yi kii moom naka la ne man la Abu Amir rek ñu ne ko falaa an'ama Allahu bika aynan yaa faasiq bi mu déggee liñ leen liñ ko liñ ko tontu ah ñii kañ lañ mel nii mooy il faut bon pour sauver la face après pour wane ak njàmbaaram mu xareek ñoom xare bu mag waaw ba pare foofu ba mu ko waxee mu jëli xeer di sànni ko waa kooku nag moom moomu moom la wa munaafiquuna yi daf leen a waxoon ci riwaaye imaam at-Tabari rahmatullah alayhi eh, dane bi Tabuk di jege bi nga xam ne ci la Tabuk di jege mooy avant dafa bind fekk dafa dafa après bi bi ghazwat Uhud deewul dafa mujj bi mu fa jógee nag mu daal di dem ilaa Hiraql mu dem ci Hiraql dem Sham mooy dëkkub Hiraql mu bind gaa yi parce que dafa dem bëgg gis Qaysar César Hiraql ngir convaincre ko ngir mu dimbali ko ci xeex wan ko ne xeex ki kooku mooy xeex mooy jàppale la loolu la bëggoon looloo doon looloo loolu la bëggoon moo tax mu bind gaay ne leen maa ngi def ay effort fii ci Sham ngir mën a gis Hiraql dajeeg moom bu ma amee audience li ma koy wax mooy ne danger pour sa pour sa pour sa royaume bi ñëw na pour sa empire bi fële ci ca Medina am na ku fay woote kooku li muy woote te di ko def cëy bu jëmee kanam yow sa nguur gii lay menacer ci la bindoon nag lettre après bind na leen gaa yi man dinaa dellu ci Medina waaye bu may ñëw di leen dig waaw naan leen dinaa indaale doole ju bari te bu boobaa dinañ xare dinaa xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak xar ak ñooñu ma Hiraql nar a dimbalee waaw ne leen nag wa amarahum an yattaxidu lahu ma'qilan yaqdimu alayhim fiihi man yaqdimu min indihi li adaa'i kutubihi joxal ma ko ñoom diw ndax xam na naafiq yi ci ñoom ne leen nag non seulement li mu leen dig ne leen nag ah na ngeen ma utal leen ma benn bërëb maqil foo xam ne mooy nekk suñu siège mooy faa la ñuy nekk di sottantey xalaat mooy nekk suñu siège waaw laa bëgg nag ngeen tawax ko foo xam ne nag képp ku bàyyeekoo fi man fii ñi may former ak tamit di leen yónni leet buñ ñëwee mën a dajeeg yéen foofale waaw mën a dajeeg yéen foofale ñi leen dindil sama lettre yi ñu mën a nekk foofu te man bu ma ñëwee ci li ma leen dig ngir nag mener la guerre totale contre suñu ennemi bi en commun mooy kan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy seen ennemi bu ko defee foofu mooy nekk fi nga xam ne bu ma ñëwee ci réew mi fa laay dal Medina fa laay dal waaw léegi nag bi mu leen waxee lool naafeq yi daal di daal di waajal commencé di tabax benn jàkk ndax dañu ne mbir mi bu dee dañoo tabax benn affaire rek il faut mu am loo xam ne day am connotation diine parce que sinon nit ñi ci boppam duñ leen mën a convaincre te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu pour ñu pour ñu convaincre ko que lii ñuy tabax mooy il faut ñu ñu def ko ñu cuube ko mbirum diine waaw parce que ñoom mooy li ma waxoon jotaay bi weesu li alxuraan naan bu ñuy wax ñu naan huwa uzun c'est que c'est que maaxalla am nayif la fii mu ne am nayif la al iyaadu billah ñu ne yonent bi alei satu salaam dafa nayif parce que lii wan ne nayif la mooy loo ko wax mu gëm waaw non wa minhum am na ci ñoom ñu naan yonent bi alayhi salaatu salaam ndeysaan uzun eh, moo tax it dem leen rek moom bu ngeen ko naan ngànt ngànt lañ soxla lii wëg lii wa tax mu bàyyi leen waaw léegi ñoom nag ñu xalaat ne ah mbir yi nag kon il faut ñu wax loo xam ne ñu utal mbir mi li ñuy ut mu nekk loo xam day am connotation diine parce que bu amul connotation diise diine on est mort et on pourra convaincre personne bu ñu convaincre kenn léegi nag ni ñu def ñu ne kon bon gis nañ ne jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam sori na ñenn ñi ci Medina surtout ñu dëkk ay awaal yi fi Quba nekk xam nga dafa mooy moo moo moo jàkkaay yonent bi salaam bokk nekkuñ waaw mooy dafa soree lépp Medina la mais dafa excentré dafa sori dañoo sori léegi nag ci kaw loolu nag lañ ne ça fait l'occasion nañu tabax benn jàkka boo xam ne du sori Quba noonu waaw ci waa Banu Amr ibn Salim du foofu lañ defoon Quba yaa ngi koy fàttaliku ba yonent bi alayhi salaatu salaam foofu la njëkk a daal tabax fa jàkka ji muy masjidu Quba laata muy agsi fii ci jàkkaam ji nekk léegi fii kër abu ayub en face de kër seydina abu ayub al ansaari radiyallahu anhu gaa yi nag ne ce qu'on va faire dañuy tabax benn jàkka boo xam ne ñun dinañu ma war a wax yonent saa salaam ak nit ñi dinañ leen mën a convaincre leen mooy que ne surtout ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg di dem ba ci jàkkaay yonent saa salaam loolu day yàgg te dafa dafa sori bu ñu tabaxee fii boo xam ne bu rëy la Quba bu dee daa xaw a tuuti yi ci ñenn ñi wala bu xaw leen a sori ñoom dinañ mën a ñëw fii waaw jàkk yépp buur yàllaa leen moom ndekete yooyu yépp connotation rek la cuub la ak cuub la bu ñu cuub dañ koo cuub noonu ñu jox ko mbubbu diine waaye dara xam nga ne foofu moos taxawaluñ ko ngir ngir diine waaw ñooñu xam nga ne taxawluñ yoon ngir diina de waaw te gaa yi mooy li leen alquran wax en plus gis nga seen kàccoor gi ñu lal nii boo leen di wax boo leen di wax wala yaxlifunna in aradna illa alxusna waaye wallahu yashhadu innahum la kaadibuun ñu ne yeneen saa salaam te gis nga gaay pare nañ ngir waat ndax naafiq day mën a waat yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim humul aduw fahdharhum qaatalahum allahu anna yufakun mooy ne lu yëngul tëll ñu jàpp ne ñoom la ñuy wax é démasqué nañ ñu problème am na kuy wax dara rek ñu ne nga bàyyi leen bàyyi leen gaar waale yi yaay fii ñun ñépp ay jullit lañu lan moo waral ñaaw ñaaw ñenn ñaaw njort yi ku wax rek ñu ne ñun nga ci jublu yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim humul aduwwu suñu boroom ne ñoom ñooy noon yi de fahdharhum faites attention yaa Seydina Muhammad faites attention ci ñoom yéen jullit ñi yéeni tabaan topp leen yonent bi alayhi salaam ngeen faire attention naafiq yi waaw qaatalahumullah buur yàlla rëbb na leen annaa yufakuun allahu akbar mu ne kon gaa yi gis nga pare nañ ngir waatal la la yaxlifunna wala yaxlifunna te dinañ la waatal boo leen nee seen jàkk ji moom lan moo tax ngeen jóge la lii yéen est ce que yàllaa tax dinañu la waatal ne in arab naan wat nañ ci yàlla ne bëgguñ ci tabax diñ koy tabax illal xusnaa lu dul yiiw waaw buur yàlla képp a tax ñu def ko ak rifqan bil ibaad waaw bëgg rek woyofal nit ñi ndax ñaari jàkka rek wala yu mel noonu Medina gii ni mu toll lool lool day metti ci ñëpp ñëpp duñu mën a accès yi jàkka yëpp ñu defal leen fii nga xam ne dinañ fi mën a nekk te jàkka yëpp yàllaa leen moom in aradna illa al husna suñu boroom ne nent mi alei satu salaam wallahu yashhadu innahum la kaadibuun waaw lii nag aaya yi après Tabuk bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di ñibbisi la ko wax mais xew-xew bi avant Tabuk lañ defar jàkk ji mu tombeeg yonent bi aleyhi salaatu salaam nag di waaje kii bi ñu defaree kon bi mu leen nee tabax leen maaqilam moom Abu Amir al faasiq laysa bi raahib al faasiq gars yi après nag kon ñu xalaat ne kon bon il faut ñu defar benn affaire boo xam ne am connotation diine loo xam ne daal ku ko gis di nga ne bon ñi euh, fi diine la ñu ne léegi nañ tabax euh, kii jàkka fa shara'u fi bina'i masjidin mujawirin li masjidi Quba ñu dem Quba ndax buñ ñëwoon tabax ko ci côté jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom day day loolu moom gaa yi duñ leen ci bàyyi te day flagrant ñu dem Quba ilaa tabu laata yonent bi aleyhi salaatu salaam di dem tabu ci xare bi gaa yi ñëw fekk ñu pare ñuy door a pare jàkka ji wajaa u ñu dikkal nag yonent bi aleyhi salaatu salaam moom mu ngi ci préoccupation nan laay fexee dajale alal ak ay nit parce que ñi may xareel jeel ñooñu romains yi la byzantins yi la romains byzantins yi gaa yi ñoom tal nañ leneen xam nga ci biti nii danga naan ah gars yi kat liñ nekk lu baax la quand même jàkk quand même ñu dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam wa jaa'u ñu dikkal ko fa sa'alu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an ya'tiya ilayhim fa yusalli fi masjidihim moo tax naa fiq ak naqaree détecté moo tax jullit bi yow yow nag euh, loolu nag euh, nit ki rek amul droit nag ku ku yëngu mu soupçonné la naan sawaay boo demee naa fiq la déedéet déedéet jullit dangay rafet njortu ci ñépp buñ la naan ñu ngi teg ay plans yi ngir ndax nit ñi loolu ñoom la concerné yow moom li la concerné def ko waaw li yonent bi alei saatu salaam waxoon saxaaba ya radiyallahu anhu bés bu ngeen ñëwee daje buur yàlla def ngeen tombeek ay njiit yoo xam ne ñi leen jiite ñoo xam ne dañuy fell seen àq yi mooy duñ da duñu duñu respecter seen àq yi di leen tooñ lan ngeen di def ñu ne ko loo ñuy loo ñuy xelal lan nga ñuy xalaat lan nga ñuy jox comme conseil ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen def leen li leen war yéen li leen war def leen ko waaw yéen li leen war li nga xam ne yéen a ko war a def def leen ko te ngeen laaj seen àq ngeen laaj ko seen boroom mooy ngeen tàllal seen loxo yi di ñaan seen boroom mu jox leen seen àq bi nga xam ne moom la leen jiit yooyu xaj waaw gis nga conseil yonent bi alayhi salaam moo révolution arabe bokk moom révolution arabe bokk jël leen ay ngànnaay génn leen def leen nii wala def leen nii ñu daaneel nguur yi loo ci gis Syrie daahiya catastrophe la fa indi ba jour bi may waxeeg yow hein ci ramadan ci ramadan bii ñu ne tombeek samedi 26 mai gaa yi 2018 gaa yaa ngay rayante ay deraa waaw Damas de daaru Dérosor fu ne bomb yaa ngay tëll tëll depuis 2011 mars 2011 ndax lan dañ doon toppandoo seen mbokk yi nga xam ne ci arab yi nee nañ def nañ révolution arabe Tunisie Égypte ak fu nekk waaw xoolal lim indi yeneen ma lay saar saam jàngaluñu loolu waaw woon naa la li wolof yi naan ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk mu toj fekk fa borom bopp dolliloon naa la ci danga cay gën a ñaawe rek ndax doo fa doo am ànd poussière rek ngay am ak dóom waaw nga weex ba ñépp xam ne nag weex nga ci nag te jariñoo woo ci looloo ñu dal parce que révolution française voilà on rêve on rêvait de faire la révolution c'est le moment parce que ñooñ ñoo sori ñoo sori charia ñoo sori njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaam amul dara mu bàyyi saxaabaam yi laaj na leen lool façon fitna bu ne laaj na leen fitna bi gën a rëy muy fitnaay julli julli nga xam ne moo ëpp doole ci lislaam nee na Seydina Abu Dar waa yaa Abu Dar wa kayfa bika nan ngay def boo amee ay njiit yoo xam ne ñoom bala ñoo julli dañuy bàyyi ba waxtu wi génn ñuy dóora ñuy dóora ñuy dóora ne dañuy génn dañuy julli waaw comme tàkkusaan ñu ne fi wala tisbaar nekk fi di xutbaa ka xutbaa ka xutbaa ka xutba ba tàkkusaan biy dugg te julleegu ñaa juma nooy def mu ne ko lan nga may lan nga may xalaat mu ne ko jullil sa heure julli yi ci sa kër te dañu newoon ñoo xam ne bés bu ñu xamee ne yow kilifa nga wala saxaaba nga ku baax nga doo ñëw ci jàkka ji dañ naan ñoom ngay moytu te loolu mën naa tax ñu faat la yonent saa salaam nag ne ne ko bu boobaa nooy def jullil sa kër après nga dem ci ñoom bu ñu jullee nga julliwaat comme ñoom rek mbir mi naa fi la lay doon ci ko yow def nga farata gi bàyyi leen ñuy dof dof lu foofu mooy pourtant neewul eh, bu bu bu fa dem ci jàkka jooju bu la naree ki ngeen bañ jël leen seeni ngànnaay waxul lool de waaw yeneen bi aleyhi salaatu salaam gis nga naafiq yi mooy nit amoo droit yow di soupçonner nit ñi ku yëngu nga naan diw daal saa yi saa yi ñoom naafiq lay quoi kii si ñoom yay si naafiq déedéet nit dangay am njort sa bokk jullit waaw lii li tax ñu koy wax mooy alquran a ko wax muy lu leer ñu alquran démasqué sunna démasqué leen mais man duma taxaw naan diw mais hypocrite la diw mais non non non non non non hatta Seydina Omar radiyallahu anhu bu doon mooy laaj naan est-ce que yonent bi alayhi salaam siteel na ba yow yaa Xudayfa ci naafiq yi mooy loolu kon dafa yomb xam bu dee Seydina Omar mooy laaj loolu li tiit boppam nekk naafiq lan ngay xalaat ci keneen ku dul moom ah wal iyaadu billah radiyallahu anhu kon gaa yi ñëwal yonent bi alayhi salaatu salaam biñ ko paree ñu ñëw ñu ne yonent salaam eh, wajaa u kon ñu dikkal ko bi ñu ko paree laata muy dem tabu moom mu ngi tal lekk lay faajale lool ñoom ñu ngi ci leneen loo xam ne koo gis ci biir danga naan nee ñu baax lañ ne léegi te yow dañ cee lëmas jaam wajaa u fa sa'alu rasulallah ñu dikk wax laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaan ko digal ne ko ñun de an yatiya ilayhim fa yusalli fi masjidihim ñu ne ko ñun de eh, jàkka ji ñu tàmbali woon moom lañu boroom bi def subhaanahu wa taala ñu daal di koy finir nañ ko pare nañ ko ñu soxla woon nag seen ndigal bëggoon lool ngeen ñëw ngir inaugurer ñu ko waaw mooy nga julli fa waaw ah, comme niñ naan de jàkka ja pare na pare na sëriñ diw moo koy inauguré si àjjuma bi moo koy inauguré si naa fekk yi jiitu nañ gaay ci yooyu de inauguré jàkka mais loolu ñoom seen seen seen affaire la mais bu dee jullit piir yi mooy yonent ma lay saar saam moo ñu jàngal loolu te loolu gisoon nañ ko ci xadiis Seydina Itbaan ibn Maalik ba mu ñaanee yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko mu ñëw këram jullil ko foo xam ne mu julli fa benn bërëb boo xam da koy jàppe julli ab jullikaay voilà ñun ko foofu la ñuy roy naafiq yu bon yi nag ñoom leneen lañ doon def léegi ñu dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam kon wax ko lool ne ko dañoo bëggoon daal sang bi boo mënee ñëw daal di ñëw julli foofu suñu jàkka ji li yahtajju bi salaati xam nga ci biti nii danga naan ñii lu baax rek ñu baax loo tax ndax wax dëgg yàlla defar jàkka yombul defar jàkka ju toll noonu ñëw ci kilifa gi boroom xam-xam bi ngir mu ñëw julli leen sëriñ bi bi mat sëriñ ngir mu ñëw julli fa ngir ñu kii lii kay lu baax la ndekete yoo lan la lan moo taxoon ñëw wax ko yonent bi alayhi salaam li yaxtaju bi salaati ngir ñu mën a léegi nag di laye julli gi fi yonent bi alayhi salaam julli il suffisait yonent bi alayhi salaam julli fa léegi c'est fini lu gaa yi wax ci jàkka ji ñu ne leen topp leen nël yonent saa salaam ci boppam moo ñu ko inaugural te moo fi julli kon nan ngeen mën a wax suñu jàkka ji daa am problème bu amoon problème yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina ñëw di fi julli waaw li yaxtaju bi salaati ngir ñuy sukkandikoo ci julli gëm fa julli moom alayhi salaatu wassalaam ak tamit ala taqririhi wa ithbaati bu ko defee bu fa jullee ku wax ñu ne la ma ne suñu jàkke ji mooy kon ba tey jii bu amee ay naafiq yu doon perpétuer foofu dañuy mën a wax lool ne eh, suñu jàkke ji amu ngeen droit toucher ko waaw te amu ngeen droit bi ci toucher dara parce que yonent saa salaam julli gi mu fi julli mooy saxal na ko te tamit mooy d'accord na def fi war a ne wa waa ñu teg ci wa zakaru ñu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam tegal ko ci lii annahum innama banawhu lid-du'afaa'i minhum wa ahli al-'illati fi al-laylati ash-shaatiya ñu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam boo gisee tamit ñu tabax ko dañ koo tabax suñu jàkk jàkk ji ñu pare nii ngir néew ju doole ji nga xam ne ah ci jullit ñi néew ji doole jullit ñi wa ahlil illa ak ñi nga xam ne dañoo am ab handicap wala dañoo am daal lu tax ñoom di ñëw ci sa jàkka ji fii nii day day jafe même bu dee ak Quba it mën na leen a sori tuuti ñu def ko côté boo xam ne ña dëkk noonu ak ñi nga xam ne ñoo gën a jege foofu loolu daal di nekk loo xam ne da leen di woyofal mbir yi suñ jàkk ji daal ngir way ju néew ju doole ji lañ rek ak ñi nga xam ne ñoom daa am lu leen di tere ñu loo xam ne dañuy tere ngir fil laylati shaatiya rawatina ci guddi yi nga xamante ne nii ashaatiya yi mooy yi nga xam ne nag day tàng mooy buy day taw ashitaa yi law laylatu shaatiya ñu ne ñoom lii mooy raison yi tax ñu daal di tabax seen jàkk ji ba bëgg ku leen ko inaugurer ñu ne looloo tax ñu ne lii daal mooy li nga xam ne moo tax ñu tabax jàkka ji ah yeneen saa salaam nag ñu bëggoon nga ñëw ngir julli fa yépp nag xam nga ne bu dëgg ci ñoom ah. mu ne fa asamahu llahu min alsalaati fii bu yàlla daal di koy protéger muccal ko ci julli foofule moom alayhi salaatu salaam ndax lan fa qaala yeneen salaatu salaam ne leen inna ala safar walakin ida raja'na insha allah yeneen ci bi alayhi salaatu salaam ne leen eh, inna ala safar ne leen ah dégg naa seen wax euh, rafet lu idée bi ak tamit liñ def parce que moom loolu la moom laa la doon wax nit da ngay rafet njort xatta yonent bi alayhi salaatu alayhi salaatu salaam bi gaa yi ñëwee dafa rafet njortu ñoom ne leen ah sauf que nag inna ala safar dañoo nekk nag ci tukki mooy da ngeen ñu fekk ci tukki mooy yëg ngeen xare bi may waajal muy tabu euh, léegi nag kon li xew mooy walakin ida ida raja'na insha allah waaye kon da ngeen di xaar ba ñu dellu si ci suñu tukki bi insha allah ndeem soob na sama borom subhaanahu wa taala waaw léegi dinañ dikkaat ci suite bi après bu bu bu jógee tabu parce que bu jógee tabu fala suite yu nettali naa jàkka jooju di am euh, hadis bi euh, Sa'id ibn Jubayr it nettali na ko imaam euh, solo na ko imaam Mujaahid Seydina Urwa ibn Zubayr ak ñoom Qataada imaam Qataada ak ñeneen waaye imaam euh, euh, kii Aasim ibn Umar moom it daal dina koy solo ci beneen ñoom ñii ci beneen façon waaw solo nañu ko ci beneen façon bu boobaa incha allah bu ñu àggee ci lële mooy daanaka li ñu wax nii la dinañ ñëwaat ci côté bi kon gis nañ kon naafiq yi Allah mooy ñoom ñu ngi ci yeneen gis nga moo moo tax ñu yàkkamti am na ci ñenn ñoo xam dañu yàkkamti woon ci jullit ñi dem pour buñ demee duñu dëppaat waaw ñu faat leen benn yoon bu ko defee sa affaire yi jeex waaw bu ko defee Médina parce que ñoom julli ñi dañ leen doon xatal ci dëkk bi mais c'est normal waaw ahlul iman dañuy xatal ahlul nifaq ci jamono juñ man di nekk waaw ci jamono juñ man di nekk jamono ju ñu mën di nekk noonu la ñuy doxale parce que ngëm yàlla dafa contradictoire ak li nga xam ne moom la ay naafiq ak nifaq di digale ak naafiq waaw kon gis nga seen pexe yiñ teg ak seenu ñeme yàlla gu rëy ci loo xam ne kat suñu boroom dane woon wa anna al masajida lillah dëgg-dëgg jàkkay buur yàllaa ko ñoom ñu tabax loo xam ne nee nañu ci biti ka buur yàlla waaye buur yàlla xam na ne taw dina wane ne ñii nii waxuñ dëgg voilà waxuñu dëgg allahu akbar ci noonu moo tax ñu bari ci ñoom demuñu ah ci ñoom demuñu loolu moo tax kii Seydina Ka'b ibn Malik miñ la doon wax miñ la doon wax euh, mooy euh, que ne dafa wuñ dañ doon digge tarjamaam lu yàgg naan dinañ ko def te dinañ ko def ci ci jamono ji euh, doon wax ci xadiisam bu gudd boobu naan gis nga naafiq yi bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam demee Tabuk pour wan la ña fa desoon sax ci ñoom bari nañu mooy ñu bari ci ñoom demoon ñenn ñi daal lañ bàyyi ñu topp ci ngir mën a lijjanti buñ demee foofu ñi jot a dem ñu yàq diggante jullit ñi foofu la waaw eh, eh, Seydina Kaab ibn Malik mu ne moom bokkoon na li ko gënoon a attristé ci mbir yi mooy bu ma soon a génn fekk yonent saa salaam dem na Tabuk moom mu ne woon ci dëkk bi Medina nee na saa bu ma génnee bokkoon na ci li ma doon gën a teg ci njàqare ginoon maa metti këne man anni laa ara illaa rajulan maghmuusan bi nifaaq aw rajulan mimman adara allahu min ad-du'afa mu ne noonu bu ma mosoon a génn bi yonent saa sallam demee Tabuk pour wala naafiq yi niñ bari mu ne nee de daanaka ku ma dajeel mooy nit la koo xam ne ak naafiqam dafa leer dañ koo xam wala rek muy koo xam ne ñoom ci zawul a'zar comme ñi nga xam ne ay handicapé lañ ñoo xam ne man ñoo dem ñooñ daal laa doon gis ñeneen ñi daal da ko ku ma gis keneen ku ne rek ab naafiq la ñu ne xas ci Medina nag mel ni nag liñ naan euh, euh, saay bu gisul boroomam du ko neex lay def waaw kon naafiq yi wal iyaadu billaah lii lépp def nañ ko waaw lii lépp def nañ ko ngir bañ a dem léegi nag ginnaaw lii ginnaaw lii wax nañ la nag jàppal am na ñoo xam ne dinañ dinañ dem dinañu dem ndax après ñetti groupe lañuy doon comme niñ koy gisee dañ ko annoncé léegi mooy presque man nga ne te loolu yépp mën nañoo nekk benn mooy ñu bari ci ñoom demuñu ñenn ñi dañoo waajal ne dañuy dem dem ba ci bunt bi ak seen chef Abdullah ibn Ubay mais dinañu daal di dëpp am ci ñoom ñoo xam ne dañu continuer ba tabu def fa seenu caay-caay yi ñuy def wal iyaadu billah kon naafiq yi kon lii nii ay yokk la ci lii wii jataay biy weesu dañ ko tënkoon mais dañu gis ne mieux vaut yii nii ñu dugg ci waaw parce que tamit dinañu dinañu dinañu dimbali buñ ñëwee ci tafsiru aaya yi nga xam ne ñooy wax ci suuratu tabu li nga xam ne mooy wax ci euh, suuratu tawba di wax ci xare bi waaw parce que waxoon naa la du saar bi yépp à partir de de du verset 38 foofu la commencé la saaru ghazwatu Tabuk foofu la ko suñu boroom tàmbalee nettali ci suuratu tawba mooy aaya bi moo xam ne moom la commencé ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim muy aaya 38 ca la tàmbalee di nettali moom borom bi subhaanahu wa taala si suuratu tawba ghazwatu tabuuk insha allah mooy lii nii yépp nag hein daf ñuy jàppale bu boobaa mooy bu ñuy romb aaya yi dinañ ne mooy lañu gisoon diw ak ñoom diw la nga xam ne moom lañu waxoon wala moom lañ doon nar wala loolu lañu comme nañu ko gise woon léegi nag buñ ñëwee ci côté jullit ñi comme ni ñu ko digge woon ci jataay bi weesu kon ñu ngi ci ginnaaw annonce bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam këne day xare ji ak waa Ruum mu day xare ji ak waa Ruum muy les byzantins euh, yonent bi alayhi salaatu salaam kon bi mu leen ko yëgalee mu leen di muy ñaax nit ñi tout le temps mu leen di ñaax ngir ci waajtaay gi looloo taxoon moo waxoon al Jadd ibn Qays ko waxoon ci jotaay bi weesu yaa jaddu maa laka fi jilaadi bani al asfar hada al aam ah bi nga xam ne nag ci lay ñaax nit ñi jullit ñi tàmbali di waajal way ngëm yàlla ñi nga xam ne summa lam yartaabu ñoo gëm yonent suñu borom ak ndawam bi subhaanahu wa taala te dengi dengi wuñu waaw ñuy waajal même bu dee am na ci ñoom ñoo xam ne mooy côté doomu aadama rek jamono ji mooy dafa la noon dafa ne woon jamono ju tàng jër gu caniculaire comme niñ ko waxe woon ah nit ñi nag sawar ñu te bëgguñu daal génn moom eh, sawarum ci quoi ci jamono ju mel nii moo tax ñenn ñi même ci ñu gëm ñi am na ñoo xam ne mbir mi dafa diisoon ci ñoom pas dañu ne duñu dem mais dafa diisoon ci ñoom waajal waajtaay ji ah loolu moo tax aaya biñ la wax sànk noonu la ubbee moo tax ghazwatu Tabuk ci suuratu Tawba noonu la ko suñu boroom ubbee yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla maa lakum ana lan moo tax lan moo leen dal ba idaa qiila lakum infuru fi sabilillah jóg leen xare ji ci toolu yàlla istaqaltum ngeen di diis diis lu ilal ardi ah lan moo waral lool ngeen di yéex di yéex a jóg mbir mi di diis ci yéen waaw araditum bil xayaati dunya min al axira ndax dangeen a gërëm dund ji nga xam ne ju doye ji yi te te gaaw a jeex min al axira dangeen koo gërëmee ci kaw bés bu mujj ba te nga xam ne moom xayrun wa abqa lool ngeen def fa ma mata'ul xayaati dunya fil axirati illa qalil ana kon moo tax foofu la suñu boroom tàmbale mooy mbir mi diisoon na ci ñu bari ci ñenn ñi waaye loolu gàllankooru leen waaw gàllankooru leen ci lañu commencé nag di jóg ñenn ñi moom ca saa si lañ jóg waaw ngir nag waaj waajal ku nekk loo man ak loo am nga daal di indi ci ndax kon xare bi li ñu soxla du du arme kese soxla ñu noonu arme ndax koy xare ji te yoroo arme yow yaa saraxe sa bopp waaw yow yaa constitué sa bopp def sa bopp benn proie en face d'un lion affamé et atroce yaa ko def kon mooy soxla nañu arme soxla nañu ay mbubb koŋ moo yi jëm ci arme yeeg li muy àndal waaye soxla nañu ay gëléem yi ñu fay yóbboo gi fas waaye xanaa ñuy yéeg ci gëléem yi war a xare ji dinañ lekk dara bokk mooy soxla nañu provision soxla nañu provision ku nekk di indi li nga am ñenn ñi amuñu dara ñi amul dara commencé di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir mu utal leen yen leen utal leen loo xam ne dina tax ñu mën a dem ci xare bi loolu nag lañu imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi di nettali ah, moom la imaamul Buxaari di nettali mu ne moom imaamul Buxaari xaddatani Muhammad ibn al-Alaa mu ne Muhammad ibn al-Alaa moo ñu nettali qaala mu ne xaddatanaa Abu Usaama mu ne sama mbokk yi dañu maa yónni ila rasulillah yónni ma ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu ne ngir ma laaj ko alxumlaan mooy li ñuy li mooy mu mu mu mu mu mu jox leen loo xam ne moom la ñuy yóbbu tabu waaw loo xam ne moom lañuy war a mën a war ngir mën a dem fekke ji xare bi ndax amuñu lu ñu war ñoom waaw xoolal naa fekk yi am possibilité ni ñu doon bañee di def le tout luñ dem te am nañ les moyens ñi nga xam ne amuñu dara dara dara fu ne seet nañ ko amuñu ñu ne ah bon kon nañ dem ci ren saa salaam bokk laaj ko euh, mu ne ma dem bi ma àggee ma ne yonent bi aleyhi salaatu salaam inna asxaabi euh, samay ñoñ de ah ñoo ma yónni ci yow ñoo ma yebal ci yow ngir nga utal leen loo xam ne war nañu ko war muy waa ba ashari yuuna yi loo xamante ne moom lañuy war ngir mën a fekk xare bi ak yow sallallahu alayka wa sallam fa qaala nee na yonent bi alei saatu salaam ne ko wallahi la axmilukum ala shay yonent bi aleyhi salaatu salaam ne waat naa ci yàlla ne duma leen yeba duma leen yen ci dara mooy duma leen utal dara lu ngeen war waat naa ko ci yàlla Seydina eh, eh, Abu Muusa al-Ash'ari nag nee na wa waafaqtuhu wa huwa ghadbaan wala ash'ur nee na ndekete man yonent saa salaam bi ma ñëwee di wax ak moom damaa fekk dama ñëw fekk mu meroon mooy xamul lan moo tax mu mer mais daal daf ko fekk ci bokkul ci état bi nga xam ne moom lañ ko doon xamee tout le temps mais daal dama ñëw ndeke man bi may wax ak moom seetluwuma ko ndeke moom dafa nekkoon dafa meroon bi ma koy laaj lii bi ma ko laajee nag mu ne ma wallahi la ahmilukum ala shay wax naa ci yàlla duma leen yen ci dara duma leen yebal dara dara duma leen ko jox eh, mu ne taman yëguma ko nag